abu zakariya an-nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. wa an ibni umar radiyallahu ta'ala anhumaa annahu qaala lamma ishtadda bi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam waj'uhu qiila lahu fi salaati faqaala muruu abaa bakrin falyusalli binnaas faqaalat aa'ishatu radiyallahu anhaa inna abaa bakrin rajulun raqiiq izaa qara'a galabahu al-bukaa qaala muruuhu falyusalli wa fi riwaayatin an Aa'ishata radiyallahu anha annaha qaalat qultu inna Abaa Bakrin izaa qaama maqaamaka lam yusmi' an-naasa mina al-bukaa' muttafaqun alayhi kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi muy indi hadiis bi ginnaaw ci garab gi ñu nekk ci bunt bi wala ci bunt bi wala ci garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu ta'aala anhum ginnaaw biñ gisee jotaay bi ñu génn hadis sayyidina Anas radiyallahu anhu di hadis numéro 452 bim ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala Abu Bakr li Umar radiyallahu anhuma ba'da wafaati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam intaliq bina ila ummi Aymana radiyallahu anha banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu di xadis numéro quatre cent cinquante trois ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñett mu ne wa an ibni umara mu ngi koy jële ci doomi umar di sayyidina abdallah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala mu ne neena lamma ishtadda bi nga xam ne ci la tare bi rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waja'uhu feebaram woppam bi nga xam ne mooy bi muy waaji génn àddina feebaram bu metti boobule qiila lahu fi salaa waaw mooy julli dafa jot comme ni nga xam ne moom moo jiite saa julli jotee dañuy xaar mu ñëw ña nekk fa moom di ko yëgal léeg-léeg ñu wax ko ko fa qaala mu ne muru Abaa Bakr digal leen abu Abaa Bakr ah fal yusalli radiyallahu anhu fal yusalli binnaas ne jiite nit ñi mu ne fa qaalat Aïshatu doom ji <laughs> doomu Seydina Abu Bakar di Sayyidatu Aïcha bi soxna ci yonent bi alayhi salaam te nekk ci biir mbooloo mi nekk ci yonent bi alayhi salaam ndax néegam fa la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon euh, <laughs> nekkoon bi mu feebaree Sayyidatu Aïcha radiyallahu na ne inna Aba Bakrin rajulun raqiq ne yonent bi alayhi salaatu ah Abu Bakr daa nekk nit koo xamante ne dafa tooy xol bi xol bi dafa tooy waaw dafa woyof lool xol bi tooy mooy nit la koo xam ne day gaaw Euh, euh, euh, day jooy loolu day gaaw a jooy xol bi dafa tooy lool dafa woyof ida qaraa bés boo ko bàyyee mu jiite nit ñi di jàng alquran fii galabahul <laughs> bukaa gis nga jooyam yi jooy yi moo koy moo koy not ah kon nag yonentu Yàlla saa lool ndax loolu Sayyidatu Aysa da ko doon wax ngir bañ yonentu Yàlla saa ne na bàyyam jiite na wax keneen mu jiite <laughs> qaala yenent way sat sam bi Sayyidatu Aisha waxee lool mu ko ma ne muruhu fal yusalli ma ne digal leen ko moom Abu Bakar laa moom ne jiite voilà <laughs> voilà hadis bi mu ne wa fii riwayatin am na eh, ci benn riwaaya boo xamante ni an Aishata boo xam ne nag du Sayyidina Abdullah ibn Umar waaye Sayyidatu Aisha ci boppam moom moo ko nettali qaalat mu ne qultu damaa ne inna Aba Bakar dama ne yonent way sat wax Abu Bakar mu jiite ma ne ko ah inna Aba Bakrin gis nga Aba Bakr idaa qaama maqaamaka bu taxawee sa përëb bi nga xam ne moom ngay taxaw yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir jiite nit ñi de ah lam yusmi'in naas du déggloo nit ñi mooy jàng ji mu war a jàng nit ñi di ko dégg ak allahu akbar yi sax kenn dootu ko dégg ndax jooy yu bari lu tax minal bukaa ndax jooyam yi waaw loolooy taxa muttafaqun alayhi mu ne xadiis bi al imaamul Buxaari ak imaamu Muslim rahmatullah alayhima solo léegi nga luy muttafaqun alayhi bi parce que ñaari hadis na <laughs> Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab moom la njëkk indi après mu ne fii riwaayatin euh, ci beneen riwaaya mu ne beneen riwaaya léegi mu indi sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ne muttafaqun alayhi dañ naan la bii mu mujjee wax moo muttafaqun alayhi voilà waaw mu ngi noonu bii mu mujjee wax mooy muttafaqun alayhi voilà kon mooy eh, eh, bii mooy bi nga xam ne sayyidatu Aisha moom la yonent ba moom la imaam Muslim imaamul Buxaari imaam Muslim bokk solo kanta bi nga xam ne yoon yi nga xam ne dañ ne ci Ibnu Umar la jaar eh, moom da ne boobu kii kii kese moo ko solo imaamul Buxaari kese waaw loolu la kon nag mu ngi noonu le moo bon loolu ay wax la boo demee ci imaamul xaafis mu ngi leeral lool ak suraax yi kene mais hadis bii nii la à vrai dire sayyidatu Aïsha moom ci moom la wala moo ko nettal wala kii la ah kene Abdallah ibn Umar la loolu wan ci loolu boo demee foofu mais eh, eh, li ngay gis ne ñaari hadis la waaw léegi kon bu njëkk bi bu imam ibn Umar bi radiyallahu anhu imaamul Buxaari moo ko solo ci kitaabul adaan waaw baabu ahlul ahlil ilmi wal fadli ahaqqu bil imaama mu ne haddasanaa mu ne baabu mooy bunt ah ahlul ilmi boroom waay xam-xam yi boroom xam-xam yi wal fadli ak ngëneel yi ahaqqu bil imaama ñoo gën a yee jiite. mu ne haddasanaa Yahyaa ibnu Sulaymaan al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'aala mu ne haddasanaa nettali nañu Yahya ibn Sulaymaan di Yahya Yahya ibn Sulaymaan di Yahya ibn Sulaymaan ibn Yahya ibn Sa'iid ibn Muslim rahimahullah Abu Sa'iid al-Kuufiyyu al-Misriyyu al-Muqri'u rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa mu ne nettali nañu ibn Wahb di Abdallah ibn Wahb al-Misriyyu ibn Muslim Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashiyyu al-Fihriyyu mawlaahum mawlaahum abu muhammad taalib imaamu malik rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanii nettali ma yunusu di yunus ibn yazid ibn abi najjaad al-ayliyu abu yazid rahimahullah al-misriyu al-mawlaahum rahimahullah al-qurashiyu al-umawiyyu rahimahullahu ta'ala an ibn shihaab wa yunus yunus eh, yunus ibn yazid rahimahullahu ta'ala ti moom la ko jëlee moom moo ko jëlee ci ibn shihaab di abdallah ah. di Muhammad ma Abdallah Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala an Hamza ibn Abdillah mu jël ko ci Hamza di doomi Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi wa Abu Umara radiyallahu anhuma annahu akhbarahu moo ko nettali ibn Shihab an abihi jël ci baayam di Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu qaala lamma ishtadda bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waja'uhu qiila lahu fi as-salaa fa qaala mur wa Abaa Bakrin falyusalli binnaas qaalat aishatu inna aba bakrin rajulun raqiq ida qaraa galabahu lbukaa qaala muruuhu falyusalli fa aawadtuhu qaala muruuhu falyusalli inna kunna sawaahibu yuusuf voilà <laughs> mi ngi noonu sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na dama ne ko Abu Bakar de bu taxawee di julli de ah bu jiitee nit ñi nit ñi duñu bu jàngee kenn euh, jooy yaa koy noot de mu ne hee muruuhu fal yu salli mu fal yu salli muruuhu fal yu salli danga ko digal mu julli muruuhu fal yu salli voilà mu jiite nit ñi nee na fa awattuhu <laughs> waaw ne muru digal leen ko mu mu jiite nit ñi Sayyidatu Aisha nee na ma ne inna Abaa Bakr rajulun raqiq de ku tooy xol la de moom dafa nekk ku woyof te xooy xol de bu jàngee ah yi ñoo koy nodde nee na ma ne ko yonent waay saa saa ne ma ne jiital leen ko moom mu jiite laa wax nee na fa awatu sayyidatu Aisha fa awadatu ko sayyidatu Aisha répété waat yonent waay saa saa ne muru fu ma ne dëgal leen Abu Bakar fal yusalli mu jiite nit ñi inna kunna sawaahibu Yuusuf yéenay mbokki Yuusuf yi <laughs> jigéen yi <laughs> waaw <laughs> waaw te seen pexe yooyu la ñu tegoon loolu lañ ñëw insha allah kon nii la ko ak imaamul Buxaari rahimahullah lii la solo moom képp nag moo ko solo kanta riwaaya bële nga xam ne moom laa wa fii riwaayatin an Aysata loolu noonu nag imaamul Buxaari ak imaamu Muslim ñoo ko bokk solo voilà boobu mooy muttafaqun alayhi bi waaw ndax boobu al imaamu al Buxaari rahimahullah mu ngi ko indi ba léegi ci kitaabul adaan baabun idaa baka al imaamu fi salaa hmm? foofu la ko indi waaw foofu xadis boobu baabun idaa baka al imaamu fi salaa boobu mooy xadis sayyidatu Aishatu radiyallahu ta'ala <coughs> anha wa ardaaha léegi moom nii la ko indi ah indi na ko ci bërëb yu bari mais bon. Euh, boobu euh, ndax da dafa bari da ko dagg daggee moom imaamul euh, kii indi nettali bi ci yu bari waaw ci yu bari mais indi na ko ci bërëb yoo xamante ne ni sept non non bërëb loo xam ne moom al imaamu Muhammad ibn Ismaïl al Bukhari daal dina ko fi indi léegi nañ ci tànn xanaa ñu tànn ci benn alors man dañaa jël mu ne waaw biñ wax sànq ahlu baabu eh, fadl ahlil ilmi wal fadli ahaqqu bil imaam mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf mu ne nettal na Abdullah ibn Yusuf di at-Tinnisi rahimahullah Abu Muhammad al-Kalaa'i al-Misri ad-Dimashqi al-asl rahimahullahu ta'ala qala akhbarana Malik mi ne ki ñu xabaare mooy Malik di Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith di imam abu abu abu abu Abdillah imaamu waa ahlul madina imaamu daarul hijrati al asbahiyu al alhimyariyu rahimahullahu ta'ala borom ngir mi an Hisham ibn Urwa moo ko jëlee ci Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi Abul Munzir rahmatullahi alayhi an abiihi mu jëloon ko ci baam doon Urwata an Aisha mu jëloon ko ci Zayd doon Aisha ummul mu'miniin radiyallahu anha annahaa qaalat inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala fii maradihi dana Yonent bi alayhi salaam Sayyidatu Aisha nee na ci li nga xamante ne mooy feebaram bi ne muru Abaa Bakrin yusalli binnaas digal leen Abu Bakr mu jiite nit ñi qaalat Aisha Sayyidatu Aisha nee na qultu man inna Abaa Bakrin non Abubakar idaa qaama fii maqaamika bu taxawee sa bërëb bi ngay jullee lam lam lam lam yusmi' an-naas min al-bukaa du déggloo nit ñi ci jooyi de waaw kon nag famur Umar digalul Umar fal yusalli lin-naas mu daal di jiite nit ñi non moom wuu kenn du kenn loo kenn nit ñi ndax jooy famur Umar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fal yusalli lin-naas <laughs> mu jiite nit ñi waay yonent bay saasaam defal lool fa qaalat Aïcha léegi nag bon yonent bay saasaam di insister sayyidatu Aïcha ne fa qultu li Hafsata ma ne Hafsa di do <laughs> la ñoom ñoo ñoom ñëpp soxna ci lañ ci yonent bay saasaam nekk ci mbooloo mi tamit ndax soxnaam yi dañ fa doon nekk saa su ne nee na ma ne Hafsa ne ko tey doomu Seydina Umar radiyallahu anhu ma ne ko quuli ma ne ko waxal ma ne ko waxal lahu waxal yonent bi alayhi salaam wax ko nag mais Hafsa waxal yonent bi alayhi salaam ne ko inna Abaa Bakrin idaa qaama fii maqaamika lam yusmi' an-naas min al-bukaa wax ko ne ko Abu Bakar bu taxawee sa bërëb sa paas di jiite nit ñi mais du dégluloo nit ñi ndax jooy fa mun Umar mi yonent bi alayhi salaam digaloon Umar fal yusalli lin-naas mu jiite nit ñi nee na fa faalat sayyidat Hafsa def ko fa faalat Hafsa Hafsa tamit ragata li sayyidat Aysa wax <laughs> ne ah Abu Bakar kat <laughs> bu taxawee sa bërëb kenn du déggloo nit ñi ndax ay jooy hmm? fa qaala rasulullah yonente bi alai saatu salaam nag ne ma arrêté leen inna kunna yéen ñi wa la la waat naa ne yéen ay an la antunna sawaahibu yusuf yéen ak eh, mbokki yusufa yu jigéen yéen a yem <laughs> daal mooy tibit benn ngeen ma ne muru aba bakrin la wax fal yusalli lin naas digal leen Abu Bakar mu jiite nit ñi fa qaalat Hafsatu sayyidatu Hafsa nag wax li Aisha wax sayyidatu Aisha ne ko maa kuntu li usiba minki xayra ne ko yow loo ma digal ma def rek du ma ci jële yiw <laughs> waaw <laughs> voilà <laughs> mu ngi noonu mu ngi noonu kon affaire baa ngi noonu lii la hmm? kon lii mooy muttafaqun alayhi nii la ko imaamul Buxaari indee imaamu Tirmidi soroon na ko imaamu Nasaa'i imaam Ibnu Maaja na ko noonu al imaamu Maalik indi na ko imaamu Ahmad ñoom ñépp indi nañ ko kaanta al imaamu Muslim rahimahullahu ta'aala mu ngi ko indi hadith numéro 418 ci kitaabu salaat baabu istixlaafi al imaami idaa arada lahu udrun min maradin wa safarin wa ghayrihimaa mu ne haddasanaa Muhammad ibn Raafi' wa Abd ibn Humayd mu ne nettali nañu Muhammad ibn Raafi' wa Abd ibn Humayd imaam Muslim ci ñaari sëriñam di Muhammad ibn Raafi' ibn Abi Zayd Saabuur al-Qurashi Abu Abdillah an-Nay al-Qushayri comme imaam Muslim an-Naysaabuuri az-Zaahid rahimahullah wa Abd ibn Humayd ak sama beneen sëriñ di Abd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad rahimahullah wallafdu libnu Rafi' mu ne nag kaddu yi may indi fii ibnu Rafi' mi mu njëkk a tudd sama sëriñ bu njëkk bi moo ko wax qaala abdun eh, mu ne abdun kanta abdun ibnu Muhammad keneen ki moom dana axbarana nii la wax dana xabarana moo qaala ibnu Rafi' kanta ibnu Rafi' mi nga xam ne ay kaddoom laa indi moom dana haddathana Abdurrazzaq ene ki ñu nettali ma Abdurrazzaq ibnu Hammam ibnu Nafi' al-Himyari rahimahullah Abu Bakr al-Yamani as-San'ani rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Ma'mar mu nekk ñu xabaar mooy Ma'mar ibn Rashid al-Azdi wa Ma'mar wa waladul Mubaraki wa Ma'mar wa waladul Mubaraki al-Basri rahimahullah al-Haddani al-Basri wa annahu qala mu ne az-Zuhri mu ne qala Ma'mar ne qala az-Zuhri mu ne al-imam az-Zuhri wax na muy Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri mu ne wa axbarani imaamu Zuhri nee na xabaare na ma Hamza ibn Abdillah ibn Umar li Hamza di doomi Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma an Aisha voilà mu jëlee sayyidatu Aisha nga xam ne moom mii sànq riwaayu bële fu mu ne woon imaamu Buxaari ba <laughs> ci moom mii jaar ci baayam an Aisha anna qaalat lamma daxala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayti qaala muru Abaa Bakrin falyusalli bin naas mooy feebaram bi nga xam ne ci la génn àddina mu ne bi mu nekkee sama néeg ndax daa wujoon manul woon di baagante ku ayam jot mu dem fa ndax feebaram bi mu dajale leen laaj leen ñu daal di d'accord ñu mu daal di des moom yonent bi alayhi salaatu salaam nekk kër Sayyidatu Aisha ba keroog borom bi ama di di di di def li nga xam ne di wéral wala yu mel noonu léegi nag bi mu nekkee néegam <coughs> xaala mu ne muru Abaa Bakr bi ñëwee ba mënula génn di jiite nit ñi julli jot mu ne dugal leen Abu Bakar radiyallahu anhu fal yusalli bin naas mu jiite ñu qaalat sayyidatu Aisha nee na fa qultu ma ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li kat hmm? sallallahu alayhi wa sallam inna Aba Bakrin rajulun raqiq idha qara'a al-Qur'ana la yamliku dam'a ma ko yow ndawal yàlla sallallahu alayhi Abu Bakr daa nekk koo xam ne ku tooy la de bu jàngee alxuraan manu manu la maîtriser ay lam ay ay rongoñam waaw mooy rongañam yi da koy ëpp doole de falaw amarta ghayra Abaa Bakr mais yeneen tubaab saa saa mënoo woon a digal keneen ku dul Abu Bakr Abi Bakrin ghayra Abi Bakrin keneen ku dul moom mu jiite. qaala yeneen tubaab saa saa am nee na wallaahi non qaala sayyidatu Aisha ne wallaahi maa bi illaa karaahiyatu <laughs> an an yatashaa'ama an-naasu bi awwali man yaquumu fi maqaami rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne maa ngi wàcc yàlla ne dara taxu ma woona ma wax li yonent mi alayhi lu dul doon bañ nit ñi di gaafal képp kenn koo xam ne mooy ki njëkk a taxaw place yonent bi alayhi salaatu wassalaam qaalat nee na salaam nag baamu naa ko mbir mi ñaar ba ñetti yoon naan ko dee ngaa digal keneen fa qaala yonent mi salaam du deñ naan ma ma ne li yusalli binnaasi Abu Bakr fa innakunna sawaahibu Yuusuf mu ne ma ne eh, ma ne <laughs> ne jiite nit ñi laa wax Abu Bakr yéen daal yéenay mbokk Yuusuf yi alayhi salaatu wassalaam <laughs> kon hadis baa ngi lii mooy muttafaqun alayhi même Ibn Umar bi dëgg léegi bala ñoo ñëw ci côté bi mooy kon njàngat euh, lëkkaale bi nga xam ne moo am ak bunt bi mooy tooy xolu Seydina Abu Bakr bunt bi nga xam ne baabu fadlil bukaa ngëneelu jooy ci min xashyatillah ngir ragal yàlla pourtant Sayyidatu Aisha wax na yonent bi alayhi salaam ne ko mais Aboubacar moom daa nekk koo xam ne bu jiitee nit ñi du du du du maîtriser ay ay rongoñama ah, ah? ida qara ci riwaayu Seydina hadith bu Ibn Umar bi bu bu jàngee ghalabahul bukaa loolu la ko Seydina Aisha wax mais rongoñam yi da koy nodde beneen bi du dégg bu taxawee du déggloo nit ñi ndax ay jooy de ah léegi kon mu ne ko kon eh, eh, pour ka wax na ko lool ne ko day day nekk koo xam ne ay rongoñam daa bari mais yonent bay saa teewul kooku mu ne na jiite saxaaba yi ginnaaw moom allahu akbar mooy manuma ko maa ngi nii ci néeg bi manumaa génn moom na leen jiite waaw kon di gis ne kon loolu bokkul ak li ñu doon wax ci jotaay bee ñu génn bi ñuy génn bi ñu koy jeexal ne loolu mooy li dëgër jooy kenn ko sibul ci julli bu dee ragal yàllaa ko waral amul dara luñ ciy sib amul bu dee daa génn xaraf ak yooyu te yonent bay saa nekku fi di tarkul istifsal neewul bon est moom jooyam yi bu jooyee lii wëkk lii day génn ak nangam déedéet dane malgré ça moom la jiite nit ñi waaw te waxoon nañ la li Abdallah ibn Shikhkhir wax ne damaa ñëw dégg dënn bi ni muy riir ni muy def ndax jooy yi nga xam ne moom la doon nekk ci ci ci ci julli moom alayhi salaatu wassalaam voilà kon malgré lool yeneen mi alayhi salaatu ne malgré lool na kooku jiite muru Abaa Bakrin muruhu fal yusalli waaw muy ngëneelu kon jooy ndax ragal yàlla rawatina ci jaamu yàlla gil gina màgg mu julli waaw allahu akbar comme ni ko niñ ko gisoon hadith Seydina Ali bi keroog Badar yonent bi alayhi salaatu salaam moo doon julli ci guddi gi moom dong ci suufu benn garab bi jooy waaw ñu ne ko fii Seydina Abu Bakar noonu la mel mu ne waaye ne jiite nit ñi allah kon lëkkaale baat kon gëneelu jooy ngir ragal yàlla tabaaraka wa taala léegi nag ginnaaw loolu xew-xew bi <laughs> eh, mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy feebaram bi comme niñ ko waxee léegi jamonoy feebaram bu metti bi bi muy waaj a génn àddina ci la lii xewe woon nga xam ne malgré li muy metti metti qiila lahu fi salaat waaw lamma ishtadda bi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam waja'uhu qiila lahu fi salaat li muy tar tar teewul saxaaba yi bu julli jotoon dañ ko koy wax waaw te nag bi nga xam ne loolu am na moom yonent bi alayhi salaam neewu leen man bon euh, jaru ko déedéet waaw ngir wan julli fi mu tollu te waxoon nañ la fan yeeli Seydina Umar ibn al-Khattab keroog radiyallahu anhu biñ ko jamee ba ni nga xam ne ci la doon waaj a génn àddina Seydina kii ñëw euh, waaw mu ngi nii may gis mais wax waaw mu mel ni maa gis tur bi waaw ibnu Maxrama al Miswar ibnu Maxrama ñëw ne ko yaa amiral mu'minin frère chemin jàll ci woon ba agsi ne ko as-salaa fekk Seydina Omar ximmili ko ne waa ah, kay as-salaa kay la hadda fi al-islaami liman taraka as-salaa amul cër ci l'islam ci comme li Yonent bi saa saa waxoon te gisoon ko salli qaa'ima li mu waxoon Seydina Imraan ibn al-Husayn bi mu amee baasuur waaw hémorroïde jàngoroy kajoor mu ne ko jullil nga taxaw boo ko manul nga toog boo ko manul nga wéeru boo ko manul na nga sax wetu waaw mooy amul fu ñu lay maye naan la yow mënoo julli waaw léegi nag ngay gis ñoo xam ne dara dalu leen <laughs> waaw man nañoo kaawu ci ñu bari ñu ne teggil nañ leen julli te ci lislaam lañ ne ma ne mukk kan moo leen dugal ci lislaam dañ fee newul waaw ndax yonent bi saa saa moo ne al ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salaa fa man tarakaha faqad kafar ci riwaay imaam muslim ah li dox suñu digganteeg ñoom mooy julli képp ku ko bàyyi képp koo xamante ne bàyyi bu julli kooku weddi na kooku weddi na yàlla waaw <laughs> waaw mu leer nañ léegi kon yonent bi saa saam léegi waxam la ñuy jàpp wala waxu ma Samba wala ma Demba ah wala ma Astu waaye yonent bi saa salaam wax lii mooy hadiisu imaamu Tirmidi al ahdu alladhi baynanaa wa baynahumu salaat faman tarakahaa faqad kafar imaamu Muslim rahimahullah foofu mu ne bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarku as-salaat yonent bi saa saam ne gis nga dig digle bi am barrière bi am diggante nit ki. weddi ak ak bokkaale ko kéefër mooy bàyyi julli voilà kon loolu dafa leer may yonent bi te saxaaba yi noonu la leen yare bañ xam ne feebaram bi li muy metti metti metti te keroog da doon xëma yonent bi alei satu da doon kii doonu doonu da doon nekk koo xam ne doo da doon inconscient waaw day jékki du dootul dootul yëgati li xew mu jóg ci la doon wax ñu sottee ko ay njaq ñu sotti ko na ndox buñ ko sottee mooy mu sangu jóg ñu sotti ko mu jóg bëgg a dem daan waat waaw inconscient waat évanouir waat mel ni ku nelaw bu saa bu jógee ne ne ne asol la naas est nit ñu julli leen am na boo xam ne noonu la doon def ñu ne ko déedéet ñu sottiwaat ko yow lañuy ñuy xaar ñu ngi ci jàkka ji di la xaar ñu sottiwaat ko mu ne sottiwaat leen ñu sottiwaat ko ay ndox mu jógaat bëgg a demaat daan waat